waaw salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Habib ñu ngi lay bu baax Ndiaye euh, macha allah di rafetlu waxtaan wi am na solo euh, bon man de wax dëgg yàlla gis naa ne <clears throat> laqad asmaata law naadayta xayyan walakin laa xayaata liman tunaadi comme li euh, waykat bi waxoon la rek gis nga ñii di wax naan bàyyi lii la wax ñun ci lii la ñuy tënku bàyyi lii la wax ñun du ñu wuuteeg bàyyi. billahi allazi laa xamuñ bàyyi. xamuñ baay xamuñ baay bu ma ko waxee comparé ak ñi ñuy wax ak parce que dañuy fekk benn cheikh bi mu wax dara ñu ne ko wuute nga ak baay te fekk cheikh bi moo leen gën a xam baay téeméeri junne yoon tey jii bu leen tegoon ci téere bàyyi examiné leen ci duñ jàll moyen sax duñ ko am sakantument di kii donc moo tax léeg-léeg man yu mel noonu duma ma ci prêter attention bu baax parce que damay xam ne yàlla xam na ne man ni ma xamee téere bàyyi ak ni ma miinee bindu bàyyi euh, ci biir ci biti bëri na ñuy wax fii dama leen di reetaan rek dama leen di reetaan rek waaye yàlla baax na kaasiful ilbaas boobu bon yaakaar naa comme ni nga ko waxee ñëpp noonu la ko ñëpp constaté imam Cheikh yaakaaruma ne ñun ñii di wax nii am na ku fi mën a daawaa wala ku fi mën a fëgg dëndam ne moom moo gën a bëgg imam Cheikh Baye wala moom moo gën a xam imam Cheikh Baye wala moom moo ëpp imam Cheikh xam-xam ci mbiru Baye wala nangam ndax maxtuutaatu Baye rek li ci imam Cheikh yor ñun ñii ñëpp kenn yoru ko ci sa waajur yoru ko maxsuutaatu Baye imaam Cheikh moom la Baye mujjee tëralal darsu moom la Baye bu demee ba jël xalimbaam jël téere Baye yi di ko def di di ci def ci xadis bi bàyyi indi ko imaam mën a wàcc ci suuf ne la xadis bi daif la. tey jii bu ko Cheikh Baye defoon wala Cheikh Habib def ko wala keneen def ko dañ ko naan weddi nga bàyyi yow xéeféer nga génn nga ci tariqa bi génn nga ci faydu bi murtat nga parce que kenn du wuuteeg sa sëriñ wala tu xaalifu wala baana fasaadu ra'yi fa kun dawa man zattiza lii la ñuy wax faqataun li cheikhi aqwam wa aliaqu min al muridi inda man aqal maanaam bu bàyyi indee xadis Cheikh Baye ne daif la xadis bii de daif la wala Cheikh Habib ne xadis bii de daif la ñu ne ko weddi nga bàyyi ñun lu ñu gis ci téere bàyyi xadis bu bàyyi indi wér na waaye nag alhamdulilah comme li gars yi di wax xataat jahizatu qawla kulli xatibi imam cheikh imaam cheikh moom moo ko def léegi lu nit di askan ni rek na ko askan imam cheikh te loolu imam cheikh kese am na ñu jiitu imam cheikh ci liggéey téere bàyyi ku mel ni sëñ maamun ku mel ni même bàyyi maamun daan na mu laay téere bàyyi ak ñeneen ak ñeneen bàyyi dina indi xadis imam cheikh wàcc ci suuf ne la xadis maanaam xadis bi amul sax cosaan laa asla lahu imam Cheikh dina def loolu te ajjuma tey bii moo jiite ci kaw juma ci kaw mimbaru Baye ci kaw ci biir juma Baye mënoo wax ne yaa ko gën a xam Baye mënoo wax ne yaa ko gën a jege Baye Baye dina indi xadis comme ni nga ko indee ci xadis Seydina Ali boobu imam Cheikh wàcc ci suuf ne lam aqif alayhi an Ali xadis bi li ma gëstu yëpp li ma wëri yëpp gisuma ko mu jógee ci Seydina Ali billahi wallahi tallahi bu ko Cheikh Baye waxoon wala Cheikh Habib wax ko wala keneen wax ko man xadis man loolu bi ko seetloo yaakaar naa léegi tey mu mat neuf ans wala dix ans bu ko Cheikh Baye defoon wala Cheikh Habib def ko danañ ko danañ ko dog ci faydu bi danañ ko dog ci tariqa bi parce que dañ ko naan wutee nga Baye yow yaay kan yow da xam dara kañ nga fekk ji bay wuuteeg Baye waaye walillahi alhamdu xataat jahidatu xawla kulli xati bi yu mel noonu dafa fees dell ci téere yi léegi nag ku jàng moom mooy xam loolu waaye ku jàngut kama sami'tu naasa yaquluna ak koo xamante ne fanatisme moom moo ko jàpp du di a discerner loolu jamais Chérif Ibrahim Saleh dina bind téere o Ibrahim Makari wala o Abdul Jamia ci taalibe bi jox leen ne xool leen ko bu amee luñ ci war a dindi wala nangam Chérif dina bind téere Ibrahim Makari jël ko dek ci liggéey am yum ci soppi am yum ci changé wala am yum wax ne daif la ci ay hadis wala nangam ak nangam Chérif wala na Chérif Ibrahim Makari ko def loolu te Ibrahim Makari duwul sax taalibeem bi gën a mag. ñi dañu war a dem jàngi te bàyyi di sono nit ñi sincèrement <laughs> coow lee fi nekk rek waaye <laughs> allahul mustaan yàlla baax na yàlla baax na eh, sawfa tara idan jëlal xubaaru afarasun taxtaka am ximaaru comme li waykat ba waxoon loolu kese la yaakaar naa ne imam cheikh ni nga ko defalee tarjama ku ko xamutoon am nga benn aperçu ci moom mooy kan eh, spécialité am ak eh, diplôme yi mu am ak ijazaat yi mu am bu mënee def loolu léegi nag dañ xool ba xam ndax dañ koy jaxaseeg bàyyi ndax dañ koy dog ci faydu bi wala ndax dañ koy dog ci tarixa bi wala dañ koy indil fa xatawan li cheikh aqoomu al yaqu dañoo war a xam ne dafa am ay lu ñuy tuddee maayir alamiya am lu ñuy tuddee maayir madhabiya al maayirul madhabiya mooy li nga xamante ne yow ak ñi nga bokk ak gëm-gëm yéen a ko gëm loolu ci yéen kese lay valable bu ngeen tëjoo seen biir néeg wala ci seen biir darus wala ci seen i ci yéen kese lay valable maayirul alamiya du maayir madhabiya du ci valable ci maayir alamiya ci nga mën a fekkee ku mel ni imaamu Shafii taalibi imaam Malik la waaye wuuteeg imaam Malik ba sos madhabu boppam Malik ya jaar nii Shafii ya jaar nii Abu ah, Ahmad ibn Hanbal taalibi Shafii la wuuteeg Shafii Shafii jaar nii Ahmad ibn Hanbal jaar nii maayir alamiya mooy waral loolu comme ni ma ko joxee exemple sànq ci xab doog saddu maayir alamiya la bàyyi utiliser moo tax mu mën a wuuteeg Cheikh Tidiane moo tax a wuuteeg maam El Hadj Abdoulaye moo tax mu mën a wuteeg imaam Malik moo tax mu mën a wuteeg keneen ak keneen ñoom Sahnu nag ñoom Ibnul Qasim kanta maayirul mazhabiya nag moom loolu mazhab bi kese la concerné yéen ñi nga xamante ne yéen a bokk gëm-gëm bu ngeen tëjoo waxte lu leen neex laa raddun wala asama comme ni ko taalib ibnu taymiya yi di waxee faqul fii maa xasita laa raddun wala asama léeg-léeg nag man am na ne dama ci tayal a wax parce que ku ñuy wax ci xadis bu am tadaarub xadis bu am euh, ittiraab nga xam ne ittiraab dafay yàq xadis ittiraab day tax xadis du wér ku ku ñuy wax ci xadis bu am ay tasif ak ay tasxiifaat ñu indil la ay laaj sampal la indil la ay mbir indi la ay waxaaya tegal la li nga waroon def mooy nga dellu ci téere xadis yi ñëw ne li nga wax ni amul affaire bi nii la demee wala arab bi ni nga ko firi du noonu déggoo arab wala euh, xadis bi wuute bi nga ci wax nii amul wuute ni lañ koy jamoo defoo loolu defoo ci benn dem naan Baye indi na ko kon man gëm naa li Baye wax kii dem di enregistré audio bu Baye di indi sëriñ <laughs> bi bu Baye ñes ñëwaatoon ci zahir dañ koy tegal loolu ne ko bi lijjanti ñu lijjanti ñu mu'tazila bi parce que Baye am na ko daan bindi di ko di ko laaj ay mu'tazilaat ci xam-xam ba ci xam-xamu zahir bi kon bu ñëwaatoon ci zahir mu'tazila bi tegu suñ kanam dañ koy bind lettre ne ko sëriñ bi lijjantil ñu li hadis bii nga ñu indil nii problème yi moo ci nekk lijjantil ñu ko bu ko lijjantiwul buñ ko topp ci mazhab boobu loolu il faut mu leer bàyyi daf ne maam Alaaji Abdoulaye fegu moo ko tënk man xam-xam moom ma tënki bàyyi dafa tënki taalibe bi ci xam-xam taalibe bàyyi bu nekk demal nga jàngi lu nekk la ngay jàng nag ci ngay amee capacité de discernement ci li nga xam ak li ci lañ la tegoon lan moo ci wér lan moo ci wérut waaye bu fekkee da ngaa jàng-jàng bay bëgg a lii sa jàng boobu dindiwu la ci taqlidul ama sa jàng li amul njëriñ maa ngi jégalu bu baax salaamaaleykum waaw euh, salaamaaleykum wa rahmatullah waaw jërëjëf Cheikh Baye dëgg-dëgg nasiha yi am na solo <clears throat> euh, xam naa daal euh, am na wax bu am solo boo wax ci sa audio bii euh, muy léeg-léeg nit ki meeyaar bi muy taxaw ci wàllu xam-xamam taxaw rek ci meeyaaru tey ñun ay taalibe Baay Ñas lañ lu bàyyi wax gëm nañ ko xaqiqatan ab taalibe Baay lépp lu Baay Ñas wax danga ko war a gëm waaye ñetti mbir dafa am boo demee fi Cheikh Ibrahima di wax ne sax na nga jël sa bakkan jébbal ko sa sëriñ eh, tey bul settantal wakkun ka mayitan dawaaman tuxbeer loolu mbiru sariha muhammadiya bi taxut eh, daf la bëgg a wax ne koo xam ne da bëgg ñu yar la ci yàlla sa sëriñ coono yim lay teg nga di jànkuwanteeg moom ndigal yim lay dox xitma yim lay def loo yooya yow bul ci jàmbat benn yoon eh, waaye Euh, Seydi Xali si daf daan wax ju am solo nee na yàlla boole ñoog bàyyi ñu ànd ak moom mu ne buñ demoon ba gis ne bàyyi wàcc na yoon wi nee na duñ ko topp dañuy taxaw ndax noonu la ñu bàyyi yaree bu dellusiwaatee yoon wi rek ñu ànd ak moom dem loola nag maanaam kenn du ko xam dara koo xam ne maanaam ak par parloo dañ ne sa xol bi te bu fekkee ne ñii nga xam ne dañoo jàpp ne eh, défendre faydu Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu bi mooy attaqué ñooñ faydu défendre faydu bi mooy attaqué képp ku wax jëm ci xam-xam mooy mooy attaqué képp ku wax leeral mbindu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu parce que damaa jàpp ne leeral bindu Baye comme li nga wax ni suñ fekkee Cheikh Ibrahima ñëw indi benn xadis xadis bi Cheikh Ibrahima indi bind ko mu ne wat ci téeréem bi ñun ñëpp ñu koy jàng yàgg koy jàng Baye waxut ne wax ji maa wax ne nangam ak nangam. tey bi mu bindee xadis ba pare waxut ne xadis bii lu wér la. maanaam xool naa yooni xadis yëpp gis naa naa nangam ak nangam waaye li ma gëm man Cheikh Ibrahima mooy xadis bi lu wér la su loolu amee ci xadis nag nit ki sañ naa taxaw ne li bàyyi wax de loolu laa gëm te itam balaa mu ciy taxaw li ko xam-xam digal mooy na fexe ba xam Cheikh Ibrahima lan mooy laayam ci loolu ndax li tax mooy euh, jamono dafay ñëw nga toog ci benn barab boo xam ne yaa fa nekkal Cheikh Ibrahima ngir layal ko ñu xëy rek borom xam bari wër la teg benn xadis rek ne ko bàcc ci taabal ne la moo wax xadis bi loo ci wax xadis bi wérul sa sëriñ andi ko ci téere bi xadis bi ndax wér na wala wérul sa sëriñ ko andi ci téere bi eh, su boobaa soo bëggee siggil Maulana Cheikh Ibrahim ndax moom siggi ba pare sax waaye boo bëggee siggil sa bopp ci kanam Maulana Cheikh Ibrahim ci kanam ñi nekk ak yow mooy dangay def def eh, diraasa xadis bi mooy nga jël xadis bi ne waaw xadis bi de bàyyi moo ko nettali ci téere nangam waaye nag ci wàllu naqlu la ko toxalee indi ko ci téere bi am lu mu doon wax ba indi léegi nag xadis bi ci boppam jàngat ak xadis bi lii la ci borom xam-xam yi wax lii la ci borom xam ba mu jeex takk su boobaa na nga seet bunt bi ko Cheikh Ibrahima indi muy buntab waaraate buntab laaxe biir nit ki xam nga soo soo jàngee al alquran xam nga sa bëñi boo koy soccu malaaka yi foofu la ñuy jotaayu wala ngay socc sa bëñi mooy jaarukaayi alquran al karim dañ la bëgg a jàngal set rek kon ci baabu set lañ lay jàngal ñu naa bunt bi kat xadis bi daif la na am waaye est ce que xadis bu daif nag nga doog dem na ndax xadis bu daif dañ ko jëfandikoo yan barab lañ koy jëfandikoo da gis ne Cheikh Ibrahima du indi mukk xadis bu daif jëfandikoo ci barab boo xam ne nekkut barab bu ñu war a jëfandikoo xadis bu daif loola nag ci ngay nawee Cheikh Ibrahima ci ngay xam ne dëgg dëgg ponkal la même bu la ko waxut da nga xam ne xadis bii mu tegtaloo fii kat ci bunt bii mu tegtaloo ko lii ak lii moo tax mu tegtaloo ko eh, xam nga tey eh, dafa am benn waay bu ma mos di waxal ñu di wax ci wàllu rañaan bi fi ma njëkk a sentiré wax yu mel noonu yenn taalibi bàyyi di ko def ñu indi xadis bi nga xam ne dafay wax ci wàllu rañaan mi eh, wane ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu départ buraax gi ba yegg baytul muqaddis buraax googu noonu la éegaat continué dem dégg nga wax ci ay wax eh, bi ma ñëwee ñu dem jàngati xadis bi ñëw indi man a xadis bi wérul benn waaye na ma yow pourtant xadis bii ngay wax ne wérul bàyyi ñes indi na ko mën a ko waaw après na bu ko bàyyi ñes mu ne ma mais yow kon da ngay bañ da ngay contre bàyyi ñes parce que bàyyi indi xadis nga taxaw ne wérul ma ne ko yow bàyyi ñes ndax bi mu indee xadis bi ba pare dafa wax ne wér na mu ne ma non indi na ko ci téeram laa bëgg a wax ma ne ko bi mu ko indee ci téeram ndax dafa wax ne wér na pourtant fa mu ko jëlee ci téere la ko jëlee parce que bàyyi su la waxee xadis euh, tey xadis boobu noonu boo xoolee da nga ko fekk ci mag xam nga bàyyi mos ta wax xadis boo xam doo ko fekk ci benn téere loolu moo lay xamal ne moom defoon na taamux ci ilmu xadis waaye nag xadis yi wax nga koy fekk ci téere téere booba boo demee gis na daif la moom gis na ko mais dagan gim dagan mu toxal xadis boobu ñëw maanaam ngir waar ci nit ki ngir mu dellu ci borom subhanahu wa taala ndax du masala boo xam ne masalaam xaqida la kon dëgg-dëgg <coughs> du masala boo xam ne masalaam sariha islamiya bu taxaw temm la wàllu julli koor joxe asaka aj màkk ak ci def noonu kon su boobaa nga xam ne dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima lii mu def lu mu war a def la mu des nag ki nga xam ne am na rusuux ci ci ilmu xadis am rusuux ci ilmu taarix am taxamuq ba tey ci ilmu euh, tafsir dégg nga yooyu nag bu ñëwee moom ak gëstum yegsi bu tiimee le téere Cheikh Ibrahima daf koy mën a jàngale parce que jàngale téere Cheikh Ibrahima du nga ñëw rek firi baat bi ni mu ko firi eh, ni mu bindee baat bi firi ko ci arab continué dem déedéet boo yegtee ci xadis boo xam dañ ci war a taxaw dañ ci war a taxaw ñu ne la xadis bii kat comme li Cheikh Baye di wax léegi dafa am itirab nga ne waaw xadis boo xam itirab lan lan la ñu ne la lii ak lii lii ak lii ne waaw xadis boobu nan lañ ci mën a amee mawqif nangam nga jàngale ko ba leer su ko defee kii topp téereb Cheikh Ibrahima bi dana mën a xam ne amaana sax bàyyi daf la bëggoon a jàngal xadisu iddi trap moo tax mu indil la xadis boobu noonu ci biir téeréem boo demee ba fekk xadis boo xam ne xadisu mawdu la maanaam xadis boo xam ne mawdu la léegi boo xam dañ ko sosal yonentu sallallahu alayhi wa sallam bul wax ne bàyyi dafa sosal yonentu déedéet parce que xadis boobu daf ko toxalee ci téere léegi nag yow mi jàng xadis def ta amux ci ilmul boo ñëwee di jàngale xadis da nga ne xadis bii kat Cheikh Ibrahima toxal ko ci téere nangam la ko jëlee waaye téere boobu mu jëlee ko xadis bii kat ulama wu jar wa taadil dañoo wax ne lii ak lii moo ci nekk gis nga liggéey bu am solo booba loolu la Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé def moo tax Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé dañ koy gàcci ngaalaamal waaye Cheikh Baye Niass wax na dëgg loola su ko defoon moom wala man ma def ko liñ ci commencé dafa ko ndaw rek jurut jàmm parce que dañoo booleeg taalibe Baye yëpp wane na ñoom waaw léegi dañuy jaay am xam-xam di jéem ak attaqué Baye Niass dañuy nangam bu ñuy toxal audio yi yañ teg ci ay baat moo du rafet de àttan nañ sax dagg audio yi wane ne kii dafa jam téere Cheikh Ibrahima Niass nga dégg ñu ne moom bëgg bàyyi gi muy oot dëgg parce que bëgg waaye Cheikh Baye wax am solo wallahi lazim bëri na koo xam ne man wóor na ma ne maa la gën a xam Cheikh Ibrahima maa la ko gën a bëgg foofu yoon sax yemuñ ci lu ñu yëg ci njëmbaxtenu garab ga ku gën a bëgg Cheikh Ibrahima na xattar beku daanu maa laa njëkk a daanu balaa ngay yëngatu fekk daanu naa Cheikh Ibrahima mooy sama idole gëm naa ko bëgg ko bëgg koo xam ne bu ma yowmal xiyaam su ma dekk atoon yàlla na ma moom moom xajjana yi moo koy joxe sama mbëggeel ci Cheikh Ibrahima ak sama gëm-gëm du yokku parce que li tax mooy xam naa njàmbaar ak Cheikh Ibrahima fi mu toll xam naa dayoom fu mu toll ci xam-xam xam naa dayoom fi mu toll ci itte mais teewul da doon ñaax xale yi ñu dem jàngi waaw da doon ñaax xale yi e yéen yi na ngeen yebal xale yi ñu dem jàngi ñaata yoon la ko doon wax e leen ngeen jàngi ndax ngeen def nit ñi ñuy nit ñaata yoon la ko wax mais ànd ak wax yooyu yëpp nag am na taalibeem yoo xam dañoo fanatique ba bëgg a dee topp ndoor ñeneen nit ñoo xam ne waru waruñ woon a topp ndoor ñooña parce que am na nit ñoo xam ne ken du wax ci seen sëriñ dara ñoom jàpp nañu seen sëriñ masala bu mu wax rek nangam ak mi nga xam ne dafa pare ci yow ba tinki la wan na la demal yow nga am droit gis mbindam imaamu Malik corrigé ko am droit gis mbindam ab sahaaba sax corrigé ko parce que na fekk mu tegee ci alquran ak sunna rek la la jàngal ida qila qaala allahu wa qaala rasul fa bi raasi wal ayni waaye nag ida qila qaala fulaan wa fulaan fa hum rijaalun wa nahnu di wax na diw wax na ay góor lañ danga yàlla wax na yonentu wax na nag ah ko bi raxsi walaay ndax kan moo mos a dégg fii Cheikh bàyyi Niass mii wala man ñu contesté waxu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bu wér naññ wala waxu yàlla joo xam ne alquran moo ko wax kenn du ko contesté buñ demoon ci baaba euh, Cheikh Ibrahim firi baat alquran na mu ko firee duñ ko kontoor déedéet kenn ñemewut ko parce que Ibrahima déggin wi mu am ci al alquran wax na ko ku ko gën a dégg amul waaye ku ko gën a dégg amul googu am nañu ko déggee ne ba àdduna sosoo ba tey kenn gënu koo dégg Cheikh Ibrahima déedéet bàyyi waxul loolu de loolu faaw ñu xam waxi nitu yàlla yi nga waxi nitu yàlla il faut ñu xam ko parce que sufiyank yi dañoo am istilahaat yoo xam dañ koy waxee soo ko xamul nag bu bàyyi waxee ne alquran ak sunna ñoom ñooy samay sëriñ te itam euh, euh, euh, sëriñu saahir rek kenn gënu ma koo dégg wax na ne sama sëriñ a baatin bu mooy Cheikh pour pourtant wax na la ko pourtant wax na la ko moom Cheikh Ibrahima boo demee ci première lettre ci jawaahiru rasail bàyyi dafa la wax na fal yakun lakka cheyquka cheyqaani cheyquka fi zahir itaalu kitab allahi wa sunna wa cheyquka fi batin si amada tijaani wa huwa maaka daiman fal wasail wasail faqat wal muraadu ma qultuhu lak xoolal wax ji leer bi waxoon na la ñaari sëriñ laa am sëriñ ab baatin bi mooy Cheikh Tidiane du ma tàqale ko moom sëriñ ab saayir bi mooy alquran ak sunna waxaat na la yow taalibe bi ne la fal yakun lakka sayquka sayqaani na nga am ñaari sëriñ yow tamit sayquka fi baatin na nekk Cheikh Tidiane wasiquka fi saari kitaabillahi wa sunna waaw léegi nag mu ne fal wasail wasail faqat wal muraadu ma qultu lak waay waay ngel la kon bàyyi jàngal na la ne la mawqif bi ma taxaw bàyyi du sëriñ boo xam ne dafay taxaw ci kaw di dagg di sànni taalibe bi dégg nga taalibe bi di lekk moom mu di dagg la gën a ñor di lekk bàyyi daf lay xacc nga ñëw toog fi mu toog di dagg comme ni muy daggee di lekk jërëjëfe bàyyi masalan tey bi muy wax ne bi saahiri sarin wa bi nuuri mubin arubu salikina bila sakkin wala ray bi léegi bi saahiri sarin kon bàyyi saahiraab sariya bii mu di la ko yar ba pare yebal la nga jàng xam nga si Ibrahima Niass radiyallaahu eh, bi mu ñëwee sanc madina madina madinaam bi lim fi njëkk taxawal bokk na ci mooy daar yi ñuy jàngee alquran daar yi ñu jàngee xam-xam mahad bii nii moo ko fi njëkk def te itam il faut ngeen bàyyi xel dara bàyyi dafa amoon gëstu bu yaatu ak rusuuq ci xam-xam ak ci gëstu ba nga xam ne xeeboon na rek li yem senegal xeeboon na rek li yem Sénégal Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu xam ne daan na jongante ak euh, naar yi lu bare bare bare ci wàllu xam-xam te néew na nag Cheikh Ibrahima jonganteeg nit ci xam-xam nga yee ko parce que li tax mooy euh, dafa am taamuq ci mbooleem anam yi nga xam ne nit kaa koy gëstu waaw taamuq la am ci mbooleem anam yi nga xam ne nit koy gësu su ko defee nag yar nit ñi ci loola yar ñu ci bëgg xam-xam dégg nga wax la ne la faw ci euh, ruhul adab munta ñàkk mukk ngeen jiital jàng xam-xam waaye nag na nga fexe ba xereñee sarihab yàlla bi na nga ko craigner kon wax na la loolu taalif téere bàyyi la fi na la xam-xam moom mooy njit nga topp Cheikh Ibrahima nekk ab dof wax ci kaset nga dégg mu ne la dem leen jàngi ndax ngeen def ni ñu ñuy nit mais gannaaw boo déggee lii lépp yow taalibeem bi nga taxaw fii di wax ne téere Cheikh Ibrahima bii mooy sama firnde bi gën a rëy man soxlawu ma xadis nangam soxla ma nangam soxlawu ma nangam bàyyi waxut la loolu de parce que wax na la sax moom ci boppam ci wàllu yàlla bi nga xam ne ci la yar wax na ci wax ju am solo mooy maanaam taalibe bi sayrum warta taxaw yellu taalibe bi sayrum taxaw xatta ida laxiqa biya wa askala alayya xaaluhu ndare bu taalibe bi dafa dox ba ki ci man ci wàllu yàlla mbiram lënt ci man bàyyi mu ne fal yarxal ila sayqin ahla minni maqaaman léegi bu boobaa na laxas ci sëriñ bu ma euh, ëpp xam-xam léegi nag jëlal waxu Baye Diouf ñooju nga boole ko wax bale mu waxoon ne waxal absarat aynaaka misliya sairan suluki wa jasbi wal ulumu fuyuda ndax sa ñaari bët mos naa gis ku mel ni man ci xam-xam ci faydu ni muy ni muy sotteekoo ci man ci xam-xam ni muy sotteekoo ci man te fii mu ne la xata ida laxiqa biya wa askala alayya haalahu fal yarhal ila seyqin ahla min ni maqaaman mais boo jamhoo ñaari wax yooyu il faut nga xam ne sufiyank yi dañoo am istilahaat yi ñuy waxee istilahaat yi ñuy waxee nag soo ko xamul da ngay réer doo dem lu mel ni sakirtu bi xamrin bàyyi mu ne mandi ci sàngara léegi ban sàngara la am na benn waaye bu ma mos a mu ne sa sëriñ def na sax bi xam leen isa amamtu bi suur bi mu ne dafa mel ni bàyyi moom mos naa ittee naan sàngara waaye daf ko itteewu rek farmandi ma ne ko déedéet yow yaa xamut xamru bi bàyyi di wax bokkut ak xamru bi ngay wax yaakaar naa defoon naa ci benn xasida di ko sax ndeysaan xam nga eh, suma njàng foor bu baax eh, defoon naa ci benn xasida boo xam ne ci wàllu xamru laa ko defoon te mu nekk xasida boo xam ne macha allah bokk na ci xasida yi ma njëkk a jéemantu ci wëy di di di di wax ne maanaam kii aaye sàngara euh, dégg nga te xamut lan mooy sàngara ci sufiyank yi ak ñoom bu ñu waxee sàngara lan lañ jublu ci sàngara waaw ci euh, nga gis ne sàngara foofu firiwul loolu ci xasida ji euh, xam naa teelootuma ko fi ma toll waaye yaakaar naa maa ngi ko tudde woon innal mudaamata shay'un la ufaariquhu walaw naa anhu ahlul ilmi wa diini shaabaahu hijratuhu kal miski yutribu nii ba xasida ji jeex waaye ci biir yaa ngi dégg may wax ne law kunta ma law kunta ma bi min firaqatiha lama nasaata bi tarki alxamri yaa niinu alxamru xaamarani walxamru saabini ba mu jeex di nga fekk ci biir wax ji maa ngi ciy wax ne xamrul alaali xamrul alaali li ahlillahi maarifatan in qiltahaa xayraha maa silta majnuuni kon gis nga euh, sufiyanke yi dañoo am istilaahaat yoo xam ne moom la ñuy waxee kon jàpp naa ne mawqif bi taalibe Cheikh Ibrahima Niass war a amee tey euh, mooy nekk jant ci xam-xam di tasaare wax dëgg yàlla du am taasub benn parparloo du ko am ndax dafay gis ne xam-xam rek moom mooy njëriñ te loolu la ko bàyyi woon dëgg-dëgg man maa ngi rafetlu seex Baye Niass mii taxawaayam man de damay wax ne euh, ku ma naw la moom Cheikh Baye mii parce que naw gi ma ko naw ñaari yëf rek tax benn bi ci njëkk mooy maanaam buy wax ci xam-xam dana am tamkiin ci li muy wax ba pare dana am fit ci li muy wax ba pare ku ko sànni xeer tamit du tee mu mu continuer wax li muy wax waaye toujours ci xam-xam la koy teg loolu bokk na ci li nga xam ne nawee naa ko ko trop wax dëgg yàlla maa ko ciy ñaanal yàlla jàmm ak tawfeex bi tamit Cheikh Baye man damay wax ne bul taxaw benn yoon continuer continuer ci maydaan bi nga nekkoon parce que nag wax dëgg yàlla boo nekkee ci Ibnu Taymiya nekk feneen nekk feneen indi ay leeral ba pare boo duggee ci suñu biir indi leeral loolu su boobaa par lay doon te loolu baaxul daa nañ ci yàlla musal waaw ci euh, nga gis ne sàngara foofu firiwul loolu ca xasida ji euh, xam naa teelootuma ko fi ma toll waa yaakaar naa maa ngi ko tudde woon innal mudaamata shay'un la ufaariquhu walaw naa anhu ahlul ilmi wa diini shaabaahu hijratuhu kal miski yutribuni ba xasida ji jeex waaye ci biir yaa ngi dégg may wax ne law kunta ma law kunta ma bi min firaqatiha lamma nasata bi tarki alqamri yaa niinu alqamru qaamarani walqamru saabani bam jeex di nga fekk ci biir wax ji it maa ngi ciy wax ne xamrul alaali xamrul alaali li ahlillahi maarifatan in qiltaha xayraha ma silta majnuni kon gis nga sufiyanke yi dañoo am istilahaat yoo xam ne moom la ñuy waxee kon jàpp naa ne mawqif bi taalibe Cheikh Ibrahima Niass war a amee tey mooy nekk jant ci xam-xam di tasaare wax dëgg yàlla du am taasub benn parparloo du ko am ndax dafay gis ne xam-xam rek moom mooy njëriñ te loolu la ko bàyyi woon dëgg-dëgg man maa ngi rafetlu Cheikh Baye Niass nii taxawaayam man de damay wax ne Euh, ku ma naw la moom Cheikh Baye mii parce que naw gi ma ko naw ñaari yëf rek a tax benn bi ci njëkk mooy maanaam buy wax ci xam-xam dana am tamkiin ci li muy wax ba pare dana am fit ci li muy wax ba pare ku ko sànni xeer tamit du tee mu mu continuer wax li muy wax waaye toujours ci xam-xam la koy teg loolu bokk na ci li nga xam ne nawee naa ko ko trop wax dëgg yàlla maa ngi ko ciy ñaanal yàlla jàmm ak tawfeex beneen bi tamit Cheikh Baye man damay wax ne bul taxaw benn yoon continuer continuer ci maydaan bi nga nekkoon parce que nag wax dëgg yàlla boo nekkee ci ibnu taymiya nekk feneen nekk feneen indi ay leeral ba pare boo duggee ci suñu biir ñemoo indi leeral loolu su boobaa par par loolu lay doon te loolu baaxul yàlla nañ ci yàlla musal <laughs> waaw Cheikh Habib <laughs> amin yaa rabbi yàlla na nangu ñaan yi waaye yow tamit ndax dëgg yàlla yaakaar naa ko ñuy naw moom yow yaa war a jiitu ci ñu war a naw ndax ñëpp xam nañ léeg-léeg mawaqif yu controversé yi ngay taxawee ak ñi wuuteeg yow yëpp waaye du tee nga am man léeg-léeg damay wax ne Ibnu Taymiya am na am na am na lu ma neex ci moom am na ay mbir yu ma neex ci moom yoo xamante ne eh, yaakaar naa ku nekk war na koo roy bon xam naa bis bi ñëw du ñàkk dina ñëw ñu wax ci waaye eh, yow tamit am ay jikko yoo xamante ne képp kuy gëstu war na koo na koo am eh, xam naa ne nag wàllu taxawu wala wàllu kii moom wax dëgg yàlla conseil la boo ñu jox waaye bokkutoon sax ci luñ lu ñuy xalaat wala ci suñu emploi du temps ndax man Euh, li ma gëm mooy sëriñ booy ànd ak moom pour mu yokku la la léegi bu fekkee sa yokkute ak chaque à chaque fois euh, mënta mënta am avancement maanaam chaque jour li nga xamoon rek ngay xam chaque jour li nga mësoon na gis rek ngay gis yaakaar naa yokkute boobu taxul ñuy wax man bu bàyyi doon dund léegi ci jamono jii du ñàkk dinaa toog ak moom laaj ko ay laaj wala ma bindu ko laaj ko ay laaj wala ma di ko interpeller ci ay mbir comme ni ma koy defee ak Cheikh Mahi Cheikh Mahi dinaa toog moom léegi laaj ko ay mbir yoo xamante jàpp naa ne moo ma ci ëpp xam-xam jàpp naa ne moo ma ci gën a mën a kii moo ci sama sanad pour leeralal ma ci ni ma koy defee ak euh, Maulana Chérif léeg-léeg ma toog ak moom laaj ko léeg-léeg mu jaral ma ma bind ko euh, mu tontu euh, léeg-léeg ma ma jugee Sénégal ba Nigéria pour benn xaajo boo xamante ne am naa ko ci moom li xaajatim fi nafsi ba donc lu mel noonu nag wax dëgg yàlla nit ki bu ko xasee am ci gëm-gëm duwul ne ay affaire yu ndaw yi ñoom ñoo lay téye bàyyi dafa bind bàyyil ñu waaye nag daf ñoo tàllalal yoon bi te wax nañu ne dox bi warta taxaw kon comme li imam Cheikh di wax toujours la mbir mi moom comme montagne la rek boo avancé wul rek yaa ngi deltu ginnaaw waaye taxaw ci digg bi amul bàyyi bu fi nekkoon ba léegi laa chekk ne dana bindaat ay téere dina leeralaat ay mbir mustajiddaat yi am dina ci wax kon nag ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy abnaaw haazal jiil ñun tamit war nañoo taxaw taxawaay yu bàyyi boobu doon na ko foofu mustajiddaat yi am ñi di ci wax euh, suñ jamono ni mu toll ñu dox ñu doxee ko waaye bu fekkee dañ ne mille neuf cent quinze ci la jamono lépp jeex lépp foofu la yem foofu la xam-xam yem loo gisul ci téere sëriñ ba rek waratoo kaa wax wala lu sëriñ bi wax rek waratoo cee yokku dara wala waratoo cee wàññi dara loolu wax dëgg yàlla tënk xam-xam la te bàyyi loolu indiwu ko woon ci kaw suuf bu fekkoon loolu la konoon bàyyi du bind téere konoon du leeral konoon du wuute konoon du joxe fatwa konoon du am benn njëriñ parce que konoon day ñëw rek commencé meetu naa sa yaqulu na waaye borom xam-xam yu mag yi doxeewuñ noonu mustajidaat yi di am ci jamono ji euh, borom xam-xam bu nekk war na cee taxaw wala gëstukat bu nekk wala taalib bu nekk war na cee taxaw pour jéem cee am ay leeral Mawlana Chérif léeg dafay bind ba di bind ci mbir yoo xamante ne da ngay jàpp ne sax amul solo wala borom xam-xam lu mu ci attaque di woo maanaam par exemple téléphone fiqu téléphone ak nan la war a jëflanteeg téléphone ak sëy yi téléphone di tas ak problème yi téléphone di indi Mawlana Chérif daf ciy bind par exemple réseaux sociaux WhatsApp Facebook Mawlana Chérif day jékki-jékki bind ci yu mel noonu yu mel noonu ay mustajilaat la yoo xamante ne borom xam-xam yi dañoo soxla ñu leeralal ñu ci comme ni ñuy leeralee ci ay finance islamique ni ñuy leeralee ci carte assurance yi ni ñuy leeralee bàyyi bu doon dund ci jamono ji du bàyyi loolu mu jàll du bàyyi loolu mu jàll naka noonu itam xadis yi naka noonu itam xadis yi xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa yaatu jamono day ñëw déggin yi di changé jamono day ñëw léeg-léeg nga gis xadis boo xamante ne rafet lu woon nga ko jàppoon nga ne wér na waaye nga dem ba mu yàgg nga xam ne ndekete am na problème bu ci nekk ku mel ni imam Malik imam Malik bi mu bindee Muwatta bees Muwatta téere bu ngand la woon matoon lu mot vingt mille xadis waaye baynal maddi wal jazri muy wàññi di wàññi di di dugal di génnee ba léegi mu wattaa mu ngi noonu matul matul trois mille xadis yu mat deux mille et quelques xadis la te ba mu koy njëkk a bind vingt mille et quelques xadis la woon donc loolu boroom xam-xam bu nekk ci loolu lay doxee euh, ñu ko xam nag xam nañ ko ñu ko xamul nañ jéem a góorgóorlu man bàyyi bu doon dund ci jamono ji ci zahir comme ni ma ko waxee sànq dinaa ko interpeller ci ay mbir yoo xamante ne jàpp naa ne war na ma cee leeralal comme ni ma toogee oustaz Barham Diop ci chambre d'hôtel am ci Maroc interpeller ko ci ay mbir ba xatta masala xam doog seetlu interpeller naa ko ci ak yeneen ak yeneen euh, ala kulli xaal wakun wakun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al ilmi xaw ma nan la ko waykat ba waxatee woon al ilmu zeynun lil fata yukrimu haysu ata man lam yakun yaarifuhu fa xaquhu an yaskuta yal nañu yàlla dimbale rek te dëgëral suñuy ndëggu musal ñu itam ci pression <laughs> pression moom wax dëgg yàlla nit ku nekk war ngaa ko fexe génnee ci sa dictionnaire de vie man de boo effacé naa ci sama dictionnaire de vie bu yàgg musal ñu tamit ci euh, jiix jiixi jaaxa wala musal ñu ci dëggu bu rëcc waaye nag nañ di góorgóorlu chaque jour ànd ak sajaatu xam ne imaamu imaamul Ghazali cinquante cinq ans yi mu dund bàyyi li mu bàyyi ci àdduna imaamul Nawawi quarante six ans yi mu dund bàyyi lim bàyyi ci àdduna Euh, mën nañoo def lu lu mel noonu wala lu ko jege wala lu ko ëpp nañ yëkkati yitte yi rek salaamaaleykum wa rahmatullah